xaadima rasul ci sunu New York ay garaat yi mu doon ak yi ci daje moom lañ doon waxtaane moo doonoon thème conférence ba xaadima rasul dama wax ne awliyaa yi xeet yi ñu doon ak martaba yi ñuy jaar ak melo yi ñu nekkee lu bari am na ci yenn ti garaat yoo xam ne kenn ki ko doon ki ko amee kenn lay doon ci jamono fi jógewu fi keneen ko nekk bu fi keneen nekk ko am ci yoo xam ne kenn dong koy nekk ba yàlla sàkkee dënd bi ba ba fi nit dootul nekk saa taxaw du am ñaareel am ci yoo xam ne dañu ne kenn dong koy nekk ci li yàlla bind waaw ñu bari woote ko kenn ku ci nekk ne mën a te ñi ko wax kenn ku ci nekk nii xula say wax nii xula weddi ak ci la ko xam ne ca nga koy sës di it loo xam ne lañ ay tegtal yu nit ñi gis la nga xam ne kenn mënul ne yow mii kat doo doonuloo kooka te kooka ñu wax ne kenn doon la mën a doon te ñaar wala ñett woote ko wala mbooloo bu bari mbooloo bu bari bu ko woote am ci ñoo xam ne ñi mën nañoo weddi seeni wax wala gëmuñu ko am ci ñoo xam ne kenn mënu koo ñàkk gëm kenn mënu koo weddi waaye gannaaw bu ñu ne kenn lay doon duñ ne kenn la ci duñ bu ñu seetee kan moo ko ci gën a yeyoo ci ñaar ñu ko wax wala ñett ñu ko wax mu amul jaaxle ci kan moo ko ci gën a yeyoo ci ñoom ñoo ñu ko woote bi nga xam ne dañu ne ki ñu xam ne dañu ne mooy xutbul xaws mooy kii yilif jamono ji nga xam ne benn nit lay doon ci àddina féeg mu ngi fi keneen du ko ñaareel ci topp ci moom di benn nit ñu tuddee ko alwakil bu xutbul xaws bi wéyee alwakilu mooy ki ci topp ci daaira awliya yi xam nga ni foofu wàllu yu kese sax du fa dem faaw nga bokk ci siddiqoona yu mag yi wala aarifoona billahi yi kon ko ñaara ci topp moom lu leen la ñu tuddee al imamaani nga xam ne bu fi xutbul xaws bu jógee ki ñu doon wax al wakil mooy toog place xutbul xaws al imamaani ñaari imam yooyu kenn ci ñoom la ñuy fab mooy ko jiitu mu remplacer al wakil boobu nga xam ne moo doonoon ñaareel bi bu ko defee awtaat yi nga xam ne ñeent la ñuy doon ñu fab ci kenn mu remplacer si kii ab baal yi nga xam ne juróom-ñaar la ñu doon ci adduna te duñ ko ëpp ñu fab ca kenn moom it mu remplacé ci kenn ci ab baal ñeenti ab baal yooyu fi jëlee woon nga xam ne kon xutbul xaw si du ñàkk si jamono waxtu mu fi mu fi nekkee rek fenn lay doon waxtu woo xam toog nañ ca diwaan ba bu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëwul nga xam ne mooy jiite diwaan li ñuy dogal ci jamono bi bépp lépp luy jëm ci jaam jóge ci loxo suñu borom tabaraka wa ci moom lay jaare jaam ba soog koy xam ne lépp wàllu yàlla bind te ngay dund sa zëwk bi nga am bi nga jagoo daf koo bokk ak yow sa jaamu yàlla bi ngay jaamu yàlla daf koo bokk ak yow la ngay yëg lépp daf koo bokk ak moo lay tëbb ci kem sa zëwk ak kem sa ba nga xam ne wund wi sax balay lekk janax ji ci ndigalam lay doon nga xam ne mooy xalifatullahi xaqan fil ardi kenn nit lay doon bu fi jógee dana am ko remplacé ñi ma waxoon muy ay kuréel yi ci topp ba aarifuuna yooyu ak siddiqoona yi ba ba ñuy jeex mu am beneen martaba boo xam ne mu ngi tudde xatmul wilaayati xatmul wilaayati nee ñu kenn la kenn kooku mu doon ñu bare woote wuute na woote na ko te am na si ñoo xam ne mënuñu leen bu buñ leen mënul a dëggalit mënuñu leen a weddi ne moom la ndax am na si ñoo xam ne joxe nañu ay pro yu leer ku mel ne fi Muhyiddin al Arabi bi mu ne mooy xatmul wilaayati ba wax ci alfutuxatul makkiya ne bina xatama allahu wilayata kan dahat ilayna fama xatmun yakunu laha baadi fama faaza bilxatmi allazi li muhammadin min ummatihi bil ilmi illa ana waxdi man ci man la suñu borom mottalee wilaaya mu yem ci man beneen xatmu dootu amati sama gannaaw xatmu bi nga xam ne suñu borom jagleel na ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xeetam wi ci man la la tàmbalee ci man leen amul kenn ku ñu mën a xam ne doon nga ko ku dul man tong tong mu joxe ay preuve preuve bu njëkk bi nee gis na boppam mu waaxu ba ca kaaba ga taxaw ci puuru kaaba gi wan kaaba gi kanam birig yi nga xam ne ñoom lañ tabaxee kaaba gi di détaché benn bu ci nekk jóge place am ñoom wër ko juróom-ñaari yoon ñu ñuy wër néeg bi delluwaat place ba mu des place benn birig boo xam ne birig nekku fa moom ci bopp mu nekk bu or dal di naaw ba àgg ca place ba dugg ca yem ca képp mu mot mu dal di nettali xadis boo xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne maa ngi mel ne kenn ci biir yonent yi koo xam ne nit ku bindoon tabaxoon këram ba mu jekk mu am benn birig rek boo xam ne bu manqué la man maay birig bu mottali mu kon maay xaatimu nabi mu mu dal di waxaat loolu bu boobu propassé mu tegaat ci ne kii ku ko jiitu ku ñu wax alxakimu turmusi yi doon ko bari xam-xam di waliyu bindoon benn téere laaj ci juróom-benn téeméeri laaj ne laaj bi laaj yi juróom-benn téeméeri laaj yi kenn du ko mën a tontu ku dul xatmu bi rek bu ñëwee te bu ñëwee tur ñoo tudd lay tudd moom Tirmisi mu ngi tudd Muhammad ibnu Ali bi Ibnu Arabi ñëwee moom it mu ngi tudd Muhammad ibnu Ali moo tontu laaj yooyu la ne maa xatmu bi bu desetee beneen beneen tegtal bu ngeen wax wax leen ma ko moon leen ko ñu ne kon xatmul riwaayati Muhyiddin Ibnu Arabi woote na ko Cheikh Ahmed Tidiane woote na ko nee na mooy xatmu bi mu daataan woote ne mooy xatmu dafa daan wax ay taalibeem ne bu leen jàpp ne mukk xatmu bi kat moo ëpp sañ-sañ moo ëpp doole ci yàlla wala moo ëpp xam-xam wala moo gën a jege yàlla yeneen xutbul xaw si déedéet lislaam ci boppam sax am na laa biiru nit ki buñ ko tegee lu bakkanam àttanul maanaam lu fitam àttanul sañ naa def lañ ko sant te lislaam tere loola ndax yërmande yàlla Seydina Ammar ibnu Yasir bi nga xamee ne ñu ngi koy nakk ci ndox di ko jaaxaanal ci naaj wu tàng di teg ay doj doj yu di diis ci dënn bi bi ñu ko dee fitnaal di ko lakk naan ko waxal yonent bi lu bon ba mu wax ko bi mu tiitee da dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan ko alku naa alku ndax yéefar yi wax loo nañ ma loo xam ne dara jëru ko yonent bi sallallahu alayhi nga ko waxee lañ la bàyyi mu ne waaw mu ne ko buñ ca dellootee dellootul ca la waxaan suñu borom mi tam wàcc aaya ji ne man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim min allah képp koo xam ne kii weddi nga yàlla fekk nangu woon amug yàlla ba noppi gëmoon nga ba waaye nag waxuma ki nga xam ne dañ koo forcé te biñ koy forcé ba mu wax li mu wax it fekk na xolam moom mu ngi sax ci ngëm gi mu wax loola rek ngir bëgg a mucc ndax koy teg ëpp na fitam kooku waxuma ko waaye ki nga xam ne moom moo dellu ci kéefër dëgg dëgg dëgg kooku merom yàlla dal na ci kawam kon suñu borom xamal na Amar ibnu Yaasir ne ko li nga def yoon may na la ko Sëñ Tuubaa bi mu àggee foofu bu doonoon nit ordinaire wala muy nit koo xam ne nitu yàlla la wàllu yu rek la loolu yoon mayoon na ko bu def loolu tàggat ñoom euh, lañ koy wax loo wala lañ koy euh, def loo mu def ko ne sëriñ soo ko def dal ci génn waaye moom sañu ko woon ndax nee ñu nee na waxtu bi nga xamee ne euh, bind nañu xiifal nañu leen téye leen téye bu yàgg kenn ku nekk yaa ngi jaaxle xamul fu ñu la jëmee bi mu bindee li nga xam ne mooy seen profession de foi génn nañ ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais liiral leen ko jàngal leen ko ba ñu ne nag signé leen mu ne moom nañ ko indil xalima bu mosul bind fenn moom lay signé ñu jënd clim bu bees tax jox ko mu bind ashhadu an la a illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ak signé ibnu Yasir def lu dagan la ndax Sidna Ammar ci saxaaba yi la ñooñu dañuy def tasriya maanaam dañuy yoonal dañuy yoonalal ñi ñëw ëllëg li fi nga xam ne fi lañ war a jaar ndax ñu ñëpp bokkuñu li leen yàlla teg ndax ñi ëpp kàttan ba mën a yenu 60 kilos bokkuñu ñi nga xam ne 3 kilo lañ àttan suñ tubaab yan bi ñu ko yen yenu ponkal la ponkal la ko àttan moom la ko suñu borom teg ñi nga xam ne nag dañoo war a eh, tëral yoon bàyyi fii mu di yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak saaba yi àndoon dañu bàyyi dañu war a bàyyi xel ci ñi néew doole ak ñi am doole ak ñi digg doomu ak ñëpp moo tax sharia maasale lépp loolu moo tax Ammar ibnu Yasir wax suñu borom wax loo woon ko loolu ak yonente bi ngir bu ëllëgee buñ la ci sëriñ soosu nga xam ne dañoo wax la tax ñu bàyyi leen loolu ñu ñu ko ko tëral ci yoon waaye ndax dañuy nitu ordinaire rek loolu dagal na ci ñoom amuñu ci bàkkaar bu fekkee ne saxul ci seen xol sëñ bi bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko wax xalam euh, Seydina Hamza ni ko defoon ci doju kaw doju ngir mu daal di xam ni li mu jëm moo gën a metti fuuf lii lii ko dal ak li mu weesu moo ko nangu woon euh, siñante ko te mu ngi toll ci martu bi gën a kawe ci siddiqiya ndax ak siddiqiya siddiq moom boo ko ba àgg ca dara dara ci loo fasanteeg yàlla doo ci ak lor ji la mën a dal doo ci sañ a wàññi ba mu gën a fësal nga xam ne noonu nga war a dëggoo ci say jëf ak say wax noonu nga war a dëggoo ci sa xol bu fekkente ne xam ngeen ne euh, Yaxya mu Zakariya bi nga xamee ne euh, yëpp yi ñu ngi koy dàq ngir bëgg koo rey Iblis bi mu soppi koo jëmm dogale ko ni koy yonent bu toll ne yow. yëfër yi di la sonal ngay daw rek te yow amee na digalal yàlla yaay xalifatullahi lépp loo digal loola topp sa ndigal ñeel garab gi xaral bu xar nga dugg ci rek duñ la gis nga noppalu mun ah wax nga dëgg de garab gi xaral waaye garab gi xar ñaar Zakaria bi muy dugg Iblis daal di ngëpp ci laf mbub mi lam ne garab gi umul garab gi ubbu moo ci laf mbub mi ne laaj gaa ñu bëgg kooram mu ne eh, ñëw leen kaay fii la dugg mbub naa ngi nii ñu daal di teg ko ci bopp garab ga di ko siyee ba agsi ci bopp xar jëmm ji ñaar ba garab bi xar-xar bi daanu fi xaritu ci des daanu fi ànd ak xaritu jëmm ji fi xaritu jëmm fi bi mu agsee ci xol bi mu bëgg a wow suñu borom yebal Seydina Jibril ne ko rek bu ko waxee ma far turam ci diiwaanu yonent yi Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala bi nga xamee ne ci néeg boobu tiis yooyu ñu ko fi tegoon yépp mu xam ne fi li mu jëm lii tuuti la muqaddima rek la ci li mu jëmi sëñu la am wam suñu borom ne lii tiis na wala métti na loolu mooy li gën a métti ndax li nga ko méttital bi li ko gën a métti mooy muñ gi nga ko war a muñ muñ goo xam ne dara ci xolam du am dara ci xolam loo xam ne ci kanamam wala ci benn jërëm dana ca feeñ wala muy loo xam ne yëg na ko ci xolam ci métti ndax kon suñu borom dana ko jajji te jajji suñu borom bi moo ko gën a tiis loolu nga xam ne moom lañ ko teg ak li ñu koy bëgg a teg bu ñu dee bu ñu dee misaal nattu yi te nee ñu góor yàlla yëpp ñu ngi leen di natte ci àndaari nattu kon daanu mën ne sëñ Touba mu yonent bi wee natt moo ko gën a bari li ci nit ñi fii ndax ki ñu rey ban yoon mu dee nappalu na ki ñu tëj kaso bañ ko génnee ba mu dee li ko dal luñ mën a muñ la waaye tiis yoo xam ne jaami yàlla yi la koy teg dafa ànd ak tiis yi la suñu ci boppam di teg te yooyu yëpp ngir li muy jënd jar ak ngir it xam ne yeyoo li muy jënd gis ngeen gis ngeen ka ko sakkoon ca gaal ga di ko wax naan ko am na geneen kilifa ak bu adduna boo xam ne ñëw na te yàquwul jaxasoogul ak waa réew mi xamagul seen tappale yi ak seen pexe yi ak seen mbañante gi boo bindee lettre rek ñaan ko doo dem te boobu mu nga ca gaal kon daañu la delloosi bi nga xam ne kooku dina wax di ko wax di ko wax ba nga xam ne ngir maslaha rek diggante ma kooku ne nuru woon a yónnee sax leetar bi mu tàmbalee bind jajj bi ko suñ borom jajji moo gën a tiis li mu paase ci ay nattu ci metit di ngeen ñaareelu jajj bi ci bi nga xamee ne tubaab bi nga xam ne moo gënoon a naqari deret gën a tàng bopp gën a soxar gën a tëlee toléré dara ci kilifa militaire yi bi mu xamee ne moom si boppam moom sëñ Tuubaa nee na mu ngi nattu ak gëmam yàlla ndax loolu gaa ñu baax ñi dañ ko daan def am na koo xam ne dafa daan dem ci àll boo xam ne dafa ay gaynde ak ci bukkeeg yooyu ngir di seet ndax gëm yàlla am ci wér na wala de di seet ndax dana tiit wala dana ko yàqal dara ci jaamu yàlla wala dana tax fitam gën a dalati wala xolam gën a dalati wala xolam rëcc ci dara lu néew ci yàlla wala déet ah dañuy taxaw ci kaw tappaat taxawee benn tànk ba suba ngir di seet seenu muñ fu mu toll ak ñi nga xam ne dañuy sëpp jaleñ seen bopp rek mooy féete suuf seeni tànk féete kaw loolu lépp daanañ ko moom itam bi nga xamee ne jóg na jubal waajooju dem bi mu àggee dal di wax bëkk néeg ba ne ko neel tubaab bi maa ko soxla woon bu ñu lay wax ko tubaab bi gëmu ko dafa ne kooku nga xam ne daanu ko soxla jéem jéem koo gis mu tënu kooku mu ñëw fii déedéet loolu mënu la nekk bi mu génnee jànloog moom dafa dal di seet lu sëñ Tuubaa gën a bëgg pour neexale ko ngir loolu bi nga xamee ne xam na ne sëñ bi encre la gën a bëgg ab lim ndax bind yi muy bind mu dal di fa butéelu encre jox ko ko bi nga xamee ne nangu na ko bi mu àggee suñu borom daf koo jajji koo xam ne rëccu na sax lu mu doon nattoo boppam mu gas ba mu xóot mu sotti ca encre ja ak butéel ba suul ko beneen yoon ci mbirum boitu sardine jën yooyu nga xam ne bu mu gëjee jëfandikoo lépp loo xam ne yàpp la wala jën te loolu gëj koo def borom xam-xam yi xam nañ ne baaxul ci jëmmi doomu aadama biñ ko nee wamin humu bi nga xamee ne noppi na ci lam ci laal raxasu saabu yi mu raxasu ak li ko leen ci mu diwóog yépp balay fab xalifa gi muy tegge yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu borom tabaraka wa taala lépp lu doon dañal xet def jëfandikoo na ko waaye bi mu ne nag xalima gi ba sëpp dañ wa minhum allazina yuzuuna nabia wa gi nga xam ne moom la aaya ji dal ci xolam moo raw saaiqa maanaam dënn gi nga xam ne bu dënoo da ngay defe ne toj na sa bopp ànd ak melax boo xam ne ngay defe ne yóbbaale na say bopp mu delluwaat ci boromam seetaat boppam beneen natt bi ci def ay melentaan la yoo xam ne dara taxul lu dul béréb bi mu daan nekk yàgg gi mu fi yàgg béréb bi xaw ko sàppi sàppi bu mu ko xaw a sàppi rek suñu borom suy ko lu mat juróom-benn téeméer ci ay melentaan yëpp sax sam ko te sañu cee wokk benn wala mu sañcee faxas benn wala mu uh, jóg fi mu fi mu fi mu toogoon nee na ma daal di xam ne sama bakkan moo ma jommal ma daal di delluwaat suñu borom daal di def xasida bi nga xam ne moom la tuubee melentaan yi bàyyi ko yëpp mu dëkke loolu suñ borom fu mu toll di ko xor ñooñal tubaab yi fu mu di ko xor ñooñal doo léeg doo gis wax wax ji ngay wax langue bi ngay làkk doo gis ku ko dégg doo gis dem ba doo gis kenn kuy julli wala kuy tudd yàlla ak yonent bi di ak tumuranke boo xam ne moom kese dara gënu ko metti ñu boole ca yeneen yoo xam ne yi ca biir la yoo xam ne kenn xamu ko wala kenn sañu ko wax wala kenn mun ko wax ñu dëkke ko ba diir boobu la loolu yëpp mu am loolu ndax bala ngay am loolu da ngay nekk xuddul xaws te jamono yooyu am na beneen xuddul xaws bu nekk ci jamono bi mu ne ci yoon bi nga xam ne moo ko xotti kenn mosu cee jaar moo ko njëkk a xotti te boo ci jaaree ba wéy keneen dootu ci jaar dara dootu jaar ci kaw tànkam bi mu ci jaaree woon ba bi mu gisee yonente bi sallallahu alayhi beneen gis boo xam ne wuusi naa gisim ko daan gis mooy bi nga xam ne Seydina Jibril fàttaloo na ko mboolem wirdu wuñ ko mësoon a jox ak ñaan buñ ko mësoon a jox ak xutba buñ ko mësoon a jox ngir suñ borom joxal ko boppam bi wax ci Jibril jaar ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wirdu bi nga xam ne mooy wirdu Qaadir bi ñu ko njëkk jox ba biñ koy jox wirdu Tijaan bi ci tegu ba biñ koy jox wirdu Maxuus bi nga xamee ne mu ngi jógee ci géej gi xutbul xawsu la xutbul xawsu la jënd na itam ba lim jëndoon jar bañ xamal ne ko yaa ko moom joxaguñ ko grade bi ba buñ ko joxee ñu dul maaxuus ba noppi lañ ko soog a jox grade bi grade xaadimu rasul lu maanaam li tubaab loo xam ne suñu borom daf koo jagleel benn jëmm boo xam ne ni mu yëree xol yi jaam ñi ba gis muy xol bi ci gën a ragal yàlla gëm ci xam yàlla gëm ko cee bëgg ñu jagleel ko ko bi nga xamee ne jagleel nañ ko ko mu war koo jënd muy loo xam ne lii kenn du ko maye dañ koy jaay njaay mi tekki lu dul nattu seet ba xam yow mii yaa ko yelloo wala déet ndax boo ko nekkee ni mu waxee ne mulkul aalil baaqil qadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadu saanani fi lxidam waxuñu rek moom xadimu rasul rek la dafa ne asna xadim ñi liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp mooy ki ci féete kaw loolu la wax jaalani asna xadim ñu mën lahu fadlul yadu bu mu ne mulkul aali mën borom tabaraka wa jox na ma def na ma mooy ki féete kaw ci ñi liggéeyal ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax fat saa'il ji mu di wasaf boo xam ne suñu borom ko jagoo te mu am lu mu tekki mooy mulk nguur mooy ki sañ a joxe lu nekk te mooy loo xam ne xam ne lu mu joxe kenn dootu ko nangu te mooy loo xam ne mooy ki nga xam ne lu mu joxe keneen mënu koo joxe ku dul moom ndax nguur ci loxoom rek la nekk mulk bi ku ko moom alaali mooy ki kawe ki féete kaw ñëpp te mooy suñu borom tabaraka wa taala loolu dafa dellu attribut yooyu a wasaf yooyu aw sax yooyu dafa dellu ci melaw liñ ko jox li nga ko jox nguur la boo xam ne lu soq ba saa taxaw bu saa taxawee rek lay gën a dëgër lu féete kaw la lépp lu ñu jox foofu ñëw gannaaw bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wéyee ndax sallallahu taala alayhi wa moo gën a moo féete kaw ci jaam yi benn jaam bu xalaat am maq seen maqaamam amul kon ki nga xam ne moo ko gën a jege ba wax ne suñu borom bëggloo na la ko sama jëmm ji ba ma gënal ko ñëpp day euh, melowoo melowoo xam ne keneen du ko melowoo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu seetee suñu borom tabaraka wa taala ak ñaari ciiraay yi gën rëy ci yi ko yiir ba nga xam ne nit mënu koo li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ne suñu borom am na kiiraay yoo xam ne ñi ne juróom-ñaar fukki junni ñi ne juróom-ñaari junni yi kiiraay yoo xam ne bu ko muri woon subahaat wajhihi tabaraka wa taala day lakk gisub gisub xolub képp koo xam ne bëtam dal na ca maanaam bëtu baatinam dal na ca kiiraay bu njëkk bi mooy ridaawul kibriyaay kooku moom xel di xam lu mu doon ak na mu demee kiiraayu ñaareel bi mooy alxaqiqatul muhammadiya alxaqiqatul muhammadiya leer bëggoon na noo xam xasaay bi sëñ Touba dàqe woon melal dara jëlal micro bi bu baax laa xam ci saa si mu àgg nii ndax loolu jëm si ci sëñ toujours ci sëñ Touba la ñuy wax waaw daan jëm si loolu moom mu jëm waxee yaa ngi woon ci martaba yi. alxaqiqatu muhammadiya wax kañ alxaqiqatu muhammadiya nga xam ne lu jógee ci ridaul kibriya yi benn mbindeef benn malaaka benn yonent mënu koo attan lu ca toll ne bën bënu pusa bu ñu la ko tegee nga seey ndax gis ngeen ne yonent yàlla Musa alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne mu ngiy ñaan suñu borom na ko gis dama la bëgg a gis may ma ma gis la suñu borom xamal ko ne ko attanoo gis ma ndax montagne bi moo la gën a dëgër te attanul gis ma booba daf koy wan rek ne ko lu diis la nee ñu lu toll ne bën bënu pusa la xotti ci kiiraayu ñaareel bi doj la mokk ba def pëndëx Muusaa xëm xam ngeen ne xëy ji suñu borom yi tabaraka wa kenn ku ci nekk suñu borom daf lay may di la xajal di la xajal ba nga àgg foo xam ne dana ne la yemal fii gis nañ ne ñooñu ñëpp dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na fu la suñu borom jàjjee jàjje suñu borom boobu benn mu nattu la wala mu xañ la la koy laaj wala mu doxale beneen kiiraay sa diggante moom mooy bi ci yées wala mu yedd la mooy bi ci gën a woyof ci yonent yàlla Musaa noonu la ko suñu borom yedde moo di mbugal moomu leen maanaam xotti ci kiiraay bi day na bët bu nu gisa mu xamloo Musaa mokkal gaj wa mu taxawoon ba ximmi kon wanu ko la mu doon laaj ba noppi te na ko noox bi mu ne rabbi innanii min ahlika wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul haakimiina moom itam suñu borom daf koo jajji xupp ko falaa tas'alnii maa laysa laka bihi ilm innii a'iduka an takuuna min aljaahiliina mu daal di tuub delluwaat ci boromam naka noonu itam Ibrahima bi mu nee rabbi arinii kayfa tuhyil mawtaa moom nag laaj na loo xam ne moom dong ci mbindeef yàlla bind yëpp yonent yeeg malaayika yeeg wàllu yëpp moom dong ko mas a ñeme suñu borom wan ma secret bi ngay dekkale way deeñ laaj lu rëy loo xam ne menn mi def mësu koo laaj te menn mi def ñemewu koo laaj lan moo ko fa may xaritoo gi mu xaritoog suñu borom dañ ne Ibrahima xalilullah yonente bi sallallahu alayhi wasallam xalilullahi la waaye teg suñu borom daf ko jox ci teggin loo xam ne tax na bi ko suñu borom ne xoolal dafa kersewu ba sëgg Ibrahima secret bi nga xam ne diggante mu nga xam ne suñu borom rek a ko jagoo nga xam ne jaam ñi amuñu lu dul muñ dogal bi moom la laaj moom ko gis xam ne suñu borom dong ko war a xam mu bëgg koo xam laaj ko suñ borom waaye xaritoo gi mu xaritoog suñu borom tabaraka wa taala mu jàjj ko ba noppi wan ko ko lu ci néew la bi nga ko ne awalam tuumin da nga gëmul suñu borom xamal na ne Ibrahima gëm na waaye daf koy xamal ne lu lu foor la laaj mu ne bala walakin liyatma inna qalbi booba Ibrahima nee ñu dafa àggul ci ci daraje yonent ci alxaqul yaqin mu ngi toog tellu toll ci aynul yaqin te agul ci xaqul yaqin ñu ne xaqul yaqin la bëggoon a àgg nag mar bu mu metti bu maroon naan ca te àggu ca moo waral mu xër xër boog laaj suñu borom secret boo xam ne kenn dara attanu ko dara xamu ko dara yeewu ko lu dul suñu borom tabaraka wa taala xamee ne nee na ko ñu nga jàpp ñeenti picc mu jàpp baaxoñ ko tax jàpp tan jàpp jàmb jóob di nga rendi leen sóob leen ci gën dëbb leen ba yàpp yi ak yax yi ak deret yi ak dung yëpp jaxasoo mu dank leen ñeenti dank doj wu nekk maanaam montagne bu ne mu teg ci benn euh, benn tib woo leen ñoom ñu daal di mëc mëc mëc mëc cër bu ci nekk jóge fa mu nekk dellu ca palaasam ba picc ma maraat na mate woon ñu naaw ba agsi dal ci kanam Ibrahima alayhi salaam noonu nga xam ne noonu la suñu borom di jàjjee xëy jëm yooyu tabaraka wa taala Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu dafa dugg ci biir kuréel bi nekk xarit suñu borom tabaraka boo xam ne suñu borom yaatal na ko fi mu naa ne yaa maalikal mulki lii wastaata duuna jawan fil mulki wal dahra yàlla bi nga xamee ne damaa dëpp danaa delluwaat gannaaw bi mu daataan àgg ci foofu muy waxee yaa maalikal ki lii was faxte lu na jawan fil mulki wal malakut daara yàlla ci maqaam xaatibu xaadimu rasul la ñuy wax bu fekkee ne nekk nga xaadimu rasul rawatina nga nekk asna xadimin li rasulillahi sallallahu taala wa sallam yaa ngi amee martaba saxaaba yi ca ñi féete kaw jëf ba a jege loolu moo waral mu ne naajaytuhu fa ajaabani billazihi qad sirtu bil muxtaari fal jaarayni ni Aboubacar radiallahu taala anhu ak Omar radiallahu taala anhu laa mel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëkkaaleeg moom ñu seetee gaa ñi nga xam ne woote woon nañ maqaamam xatmiya xatmul wilaayati ak ñu woote maqaama xutbul xaws ak ñi mu woote loolu lépp kenn woote wu ci ne mel naa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni Abubakar ak Umar mel ci moom kooku maqaam xaadimu rasul rek la mën a doon ñaareel bi li gën a rëy lépp ci ñi xam tasawuf moo di assirul masuun di naan ak xaaliya sirral masuun allahu xubban wala ilaha illallah assirul masuun lan la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sayyidul awwalina wal axirina bi ñu dee wax ay maqaamam dañ ne moom gis na asirul masul moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dégg na it asirul masul ndax li ñu wax wax xam ngeen ne mooy wax ji suñu boroom wax jëmale ko ci ab yonent wala ku taxaw taxawaayu yonent ñu ne wax yu ñeenti xaaj la wax yu ci boppam ndax aaya li mu wax dañuy teg fee yenn yi indi rek wax yu wa ma kaana li basharin an yukallimahu llaahu illaa wahyan wax yu toog foofu aw min wara xijaabin ñu duñu ko teg fee aw yursilu rasulan fa yuxi bi izni maa yasaa ñu teg ko fële ñu indi rek al wax yu wax yi ñeenti xaaj xaaj bi ci gën a rëy bi te kaw xam ne benn tolluwu ni ndax benn xaaj bi malaayika mii day ñëw amee jëmmi nit taxaw ci kanamu yonante bi sallallahu alayhi wasallam di wax di ta di tari aaya indi aaya yi nga xam ne moom la suñu borom wàcce yonent bi di ko dégg bu ko defee scribam yi ñëpp bind ko secrétaire yi ñu amoon ku ci nekk bind aaya ji muy ci waxtu guerre wala ci waxtu jàmm ñu bind ko waaye asrul masun moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu ne ndax boole na gis ko ak dégg ko wala day def bu ko gisee rek bu ko dégg wala bu ko déggee du ko gis waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam amul sikki sàkk ci ne gis na asrul masun amul sikki sàkk ci ne dégg na asrul wax bi gën a rëy gën a foor gën a kawe nga xam ne benn melewul ne moom yi des yëpp ci suufam la nekk moom asrul masun ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon teg na bëtam daana teg bëtam ci asrul masun daana ko dégg mooy melaw wax yi nga xam ne moom la misaale ne léeg-léeg malaayka mi day ñëw wax bu paree ma dégg li mu wax yi saa day mel ne wala wala boo xam ne daf naan keleng keleng keleng ci sama nopp ak ci sama xol ak ci sama xel bu ne kettet bàyyi ma xam li mu wax mu ne mooy bi ci gën a metti ci man loolu moom lañ tudde asirrul masul sëñ Tuubaa nee na ah faa feeñal na lii ñeel ma allah suñu borom asirral masul asirrul masul boobu ban ngir bëgg ngir ma bëgg wala ilaha illa kenn benn buur budul yàlla ndax ci maqaamam Euh, xidmatu rasul alayhi salatu wasalaam ci la amee sirrul mason ndax sirrul mason kon lu yonente bi sallallahu alayhi wasallam jagle ndax wax yu dootu ñëwati tey wax yu xeeti wax yu bi sallallahu alayhi a féete ki nga xam ne moo doon yonent bi alayhi salatu wasalaam ci yotu nekk bi mu njëkkoon nekk furdul xaws jóge fi nekk xaadimu rasul moo tax mu doon ci moom lu keneen doonul wala lënt na jàmm yàllaa ko xam ak yonent bi ak Sëriñ Tuuba kon ci maqaamam euh, xaadimu rasul euh, xam ngeen ne dañoo seenu laaj yu bari loolu du yem ci foofu bu fekkee. sëriñ bi. ci yi ci mbirum sëriñ bi. dafa am juyoo yu am ci seen diggante. ñoo xam ne dañoo jàpp ne sëriñ bi. nekkul mu asus tariqa. waaye nekk mu jeex bi. dafa nekk mu jeex bi. waaw. boo xam ne. sos tariqa yëpp waaye dañoo ci yeesal <laughs> waaye yeneen. dafa ñëw. Mm-hmm. ngir yeesal. waaw. diine yi sax. waaw. ñoo ko. dem mm-hmm. jéem mm-hmm. eh? a dem ba wax ne sax. sëriñ bi. sara bii da gën a jege. waaw. te bokk nañ li ñu sukkandikoo. dañoo gis wax ne kat ci njëlbeen. ndax daal di woon lépp li nga xam ne. ci ay yónni ak ci sonnal ñi nga xam ne ñoom la jàppal wala ñoom la xam ne koy jóge jamono yéen ne di loolu ba jënd jamono mu daal di wax ne alhamdulilah ci sa rola ñu ñu ci am ci am sunna ni wax ne daal di am sama fil kitab wa bi hadith Mustafa wa sawa ñu ne kon ne foofa dafa mel ni dafa jàpp ni kon xam ne kat bu ñu yëngatu boobee. ci wàllu mbay maanaam bi ñu jëm. mais dañ koo jàppaloon ne ay. déjà. ci biir ay yi jëm ci mbirum sëriñ bi. dafa am juyoo yu am ci seen diggante. ci ñoo xam ne ñoo jàppale sëriñ bi. nekkul mu as tariqa. waaye nekk mu jaay. dafa nekk mu jaay. base. boo xam ne. waaye yéen. ngir yeesal. waaw. diine yi fa. waaw. ñoo ko. dem jëli ba tey ba wax ne sax. sëriñ bi. sarati yi dëgg la jege. suuf waaw. bokk nañ ci li ñu sukkandiwoon. dañoo gis dina wàññi. kat ci njëlbeen. solo naan ñi nga xam ne ñoom la jàppan war nañu def ak yu njëriñam te mooy li nga xam ne mooy sunna dégg alquran muy wétal ñooñu loolu lañu mooy ak lan mooy taxawaat ci gis boobu ak ndax tasawuf suñu yu dëgg dëgg wuute na ak sax li ñuy wax salafi am na at wuute waaw waaw am na. ci ah. ñi nga xam ne dañoo ñaari mu di am bi. waaw. ak ndax dëgg-dëgg. Mhm. ak tasawuf ak sunni yi. tasawuf ak sunna. waaw. te mooy mu sëriñ bi. Mhm. ndax am na ak wuute ak li ñuy wax salafi. li ñuy wax salafi waaw. Mhm. waaw kañ d'accord waaw. léegi am na jamono yi am na lu ñu tuddee ay ay ay ay ay tuddee al mutasawwifun ñi nga xam ne dañoo ajuwul ci saa yi ñu ngi tuddee dara ci yow. Mhm. may laaj. Mhm. ndax yow gis nga ne ab tuuti. waaw am na ci diggante ak tasawuf sunni. waaw mhm. li ñuy tuddee ak salaf. bien très bien bayt yi nga xam ne gisaguñu ko am na ñaari bayt yoo fii. parce que ñi nga xam ne dañoo xam ne tey jii ci boppam maanaam nekkul nit ñi tariqa. waaw nekkul. maanaam tariqa ko waaw waaw waaw. ñaareel ñu dem tey dama dem boo nga def sëriñ bi ak salafiya muy waaw salafiya muy ñàkk a nekk sëriñ ak moom la gën a léegi. waaw dama wax ne ñooñu li ñu sukkandiku. waaw dañu ñuy joxe. waaw mooy li ñoo xam ne sëriñ bi nekkal na ci. di yëngu ci wàllu ay. waaw. amal na ay ñooñu ay ñooñu. waaw. amal ay yëngu ci wàllu ay. waaw. amal ay yëngu ci wàllu ay. waaw. ay. waaw. moo tax. mu bàyyi loolu lépp. waaw. ba mu ko bàyyee ñu bind xasida boo xam ne ñu ngi ko tuddee ak taw ba mu solo. waaw. wax ci njëlbéenu xasida ga ne alhamdulilah. Mm-hmm. Mm-hmm. lati. sarafani. Mm-hmm. bi lutfihi. an bidai. waaw. di sunnati. waaw. di waayullah. ala ahsil kitab. waaw. di xidmati. li Mustafa. waaw. dem ba ci wax ne zaharani. ana xisaaban bil kitab. wa bi ay

ndax wuute na ak li nga xam ne mooy ak mm-hmm. bu baax am na solo lool laaj bi ñu bari ñuy wax salafiyee ak di wax tasawuf xamuñu lan mooy dëgg-dëgg salafiyee xamuñu lan mooy dëgg-dëgg tasawuf xamuñu xamuñu yoonam xamuñu ay jaar-jaaram suñ tubaab mosul wuuteeg sunna benn bés lu dal ne gën gën a gisul ñoom ñoo déggul sunna ndax li ñu ko déggee mooy ci zahir al jumudu ma a xarfiyati nusuusi la dawaraanu ma al ahkaami xays ma daarat dégguñu ko dafa sàkk yoon wala dafa euh, sas aw yoon wala sasul aw yoon ba tey ñàkk dégg la sëñ Tuubaa nan la tudde yoon wi murid murid mooy lan lu mu tekki murid mooy ki engagé jox boppam yàlla di wut yàlla jógul ngir àjjana ngir bëgg ko jógul ngir ragal safara dafa jóg ngir wuti boromam boromam la bëgg kooku la ñu tudde murid buñ demee ci téere tasawuf yi dëgg dëgg am na ay charte am na aw melo fi ñu mën a tudde murid sadiq murid bi nga xam ne murid dëgg la ci moom kooku nee ni mooy nit ki nga xam ne xam na li suñu borom bëgg xam na ni mu toll ak ni mu mel xam la ca war xam ndog yi nekk ci diggante bi xam ne li war xaq suñu mënu ko ko jox mu kàttanam mayu ko ko xam kàttan bi si borom may Iblis mu xam ne pexe boppam mayu ko mën caa mucc mu xam loolu lépp ne nag na seet jëmm joo xam ne ci barkeem ci jegeem yàlla ci xamam yàlla dana mën a dox digganteem ak Iblis mën koo àggale ci yàlla kooku la ñu tuddee murid moo tax boo gisee ñu naan bidaayatul faqiiri nihaayatul faqiih kooko tax ñu di ko wax faqih mooy ki jàng sharia ba xam ko di jëfe sharia topp ci sunna di jaamu yàlla watan ko li ñu tere lépp ba xolam leer ba muy soog a xam nag ne léegi kat li mu nekkoon lépp ab tàmbali la gisagul woon yàlla dëgg nangam baax na ma di ko def nangam bon na ma di ko wattandi rek la waaye aw ma woon gis-gis bu ma wan jëf ji la koy tax a baax dëgg ak na ko yàlla di nangoo ak nan la koy gàntoo àggaguma si diggante boobu mooy limaamul Xasaali radiyallahu taala anhu ku nekk dégg na ni ci xam-xam am ni mu ci yàlla bi nga xamee ne xam-xam yi jàng yëpp dajale na ko bi mu gisee Muhammadul Faramzi mi nga xam ne ci moom la mujj jébbalu bi mu waxtaanee moom ab diir dafa ne dayya naal umra fil batalati sànq nañu suñu dund rek ci dara kooku boobu mooy murid sadiq foofu la toll kon murid saadiq bi nga xam ne yoon la wu sëñ Bamba ji du yoonu ñi ci nekk ñëpp waaye ñëpp la ndax dafa ne yaa ahlal barri yaa ahlal bahri wujuudi bari bahri saqaay dafa ne haraba kullu man lahu shaqaawa ila siwaaya waliya tilaawa dafa ne laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin illa ala ahadin ashqaahu mawlaa dafa ne ajru alladi naaza ani walam yakun shaqaawatun tadumu fi ummil kutub am na nag yoon wu mu jaar moom buñ dee wax yoonu sëñ Tuubaa mën nañu wax maanaam jaar jaaram fi mu jaar ba àgg fi mu àgg waaye ñëpp la woo li la ko tegtale jur gi yëpp la daan joxe boo amee boo amee tariqa am sa wird sa wird rek ngay joxe doo sañ joxe wird jàggul waaye boo donnee rijaalullahi yëpp lañ amoon ñu teg ko sa loxo nga boole ko di joxe wird wu nekk kenn ku ci nekk lam sañoon sa yoonam nga sañ ko di ca def nam sa daan defe booleeg sa yoon mën nañ ne du tariqa maanaam ndax moo gën a yaatu tariqa waaye lii ci nekk ñoom ñi nga xam ne dañuy gis ne tasawufu sunni yu am na ak tasawufu xayru sunni yi ñoo ñàkk xam tasawuf tasawuf dafa am maanaam définition am ay charte ku ca nekk yaa ngi ci biir sunna mënul mënul la nekk mukk mutasawif ba noppi nekk xayru sunni yi mënu la nekk buñ seetee yoon yi xam ne mooy yoon yi mutasawifoon yi fi ñu jaar isnaad bi ba muy àgg fa mu jóge yépp mu ngi jaari ci mu ngi jëme ci alxasanul basri jaari ci ali bin abi talib wala omar wala aboubacar wala ousmane wala dégg wala yonente bi sallallahu alayhi wasallam te ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la jóge sax ndax buñ fekkee ne tasawuf fardu ayni la am na juróom-ñaari ponk ñu ko sëñ bi waxee ci masaali asumtu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo digle nopp yi ndax nee na doomu aadama dana wax kàddu goo xam ne du si jublu lu dul reeloo ñi mu toogal yomal xëy am dana ci xalambaay ci xuri safara juróom-ñaar fukki nawet li ñu tuddee xasaa idul alsuni mooy kàddu yu ñuy wax woyefal ko tamu yu garaaw la naa jëw jël naa rambaaj jël naa fen jël naa jeexal waxtu wi ci wax joo xam ne ji wax yoo xam ne amul jëmul fenn lu dul dox sa diggante yàlla lu dul fàtteloo yàlla yooyu yëpp ci biir lamiñ la nekk moo tax lamiñ gaa ñu baax ñi daan ko muslu Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu ak fi mu toll nga xam ne gannaaw yonent bi moo ëpp mbir ci jullit ñi fekk nañ ko mu téye lamiñam di ko xëcc ñu ne ko lii lu ko waral mu ne daf maa nga xam ne kon lamiñ mooy cër bi gën a foor ci mën a yàq nga xam ne mën naa tasum réew léegi mën naa wax lu rey nit mën naa wax lu daal di teqale ndey ak doom wala sëriñ ak taalibe mën naa wax mën naa def lu nekk li gën a garaaw moo di lamiñ moo tax xasaa idul al suñuy am kon assumt bu ñu ko tuddee ci fonk tasawuf xam nga ne mooy sunna dëgg ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam hadis yi ñu jëlee ci moom ci ci noppi kenn xamul nu mu toll kon tasawuf ci sunna dëgg la la ci la sës aljuu yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na hadis yoo xam dañu ne abgadul xalaali ilallahi ab talaaqu ñeneen yokk si was sibaaw ñeen mu ne almaidatu baytu daa benn nit ku ko doon tegtal garab mu ne man feebar yóbbu ma ndax bala may lekk xiif te bu may lekk lu yem laay lekk ñu wane ne xiif bu yem moo waral ñu santaane koor ndax bakkan xiif rek a koy not ñu joxe misaal ne bakkan ba ko suñu borom bindee tabaraka wa taala ba noppi daf ko ne waaw taxawal ko ci kanamam ne ko yow yaay kan man maay kan di ko laaj ba xam ndax xam na boromam déet xam na boromam bakkan ne ko yow yaay yow man maay man suñu borom nag en wax mu ne mu tàbbal ko ci safara juróom-ñaari waxtu génne ko taxawal ko ci kanamam ne ko yow yaay kan man maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man mu ne ko lan ngay wax mu ne ko waaw mu dugal ko ci safara juróom-ñaari fan yónni ko ne ko yow yaay kan maay kan mu ne ko yow ay man ay man mu dugal ko si safara juróom-ñaari ay bés ba ci juróom-ñaari weer ba ci juróom-ñaari at muy wax la mu waxoon rek mu boole ko xiif ñetti fan ba mu dellu see ne ko yaay kan maay kan mu ne ko yow yaay suñu borom bu sell bu mag bu tedd bu borom kattan gi moom lépp man maay sa jaam bu tuuti bu xeebu bu bu ñàkk solo bi mu ne ko yow jàngor nga sa saafara mooy xiif ñu farataal ko kon bakkan xiif rek koy yar boo seetee maxaaliq miiraan da nga ci ñi nga xam ne kon li lépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko génnee muy sum tan wa jowaan ji sëñ wax ci masali bi si naan wattinaabal bidaa wattandiku bidaa mooy lan mooy fab sa tànk mooy sunna dëgg dëgg dëgg wa tawbatan ak bi sallallahu alayhi wasallam nee na di leen tuub man de borom benn bis bu nekk li ma téeméeri yoon maanaam dafa wax téeméer rek ngir baral ko waaye ci la dëkk ak li mu dugg tooñ lépp wa saxaran ak foog bañ a nelaw di jaamu suñu borom tabaraka wa taala yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa taxaw di julli ba tànk yi néewi dafa daan fab ay doj teg ko ci biir bi ngir xiif takk ko ngir mën a taxaw kon nga xam ne ahlu tasawuf li ñu tànk lépp ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko tànkee mooy wa tawbatan wa wa uzla wéet liñ ci jublu wéet sàkkal lañ ko ay charte bala ngay wéet ndax wéet day tax nit ki di méditer maanaam di xalaat di def tafakkur di génne ay xalaat xam ngeen ne sax nit yi adduna yi sax muy savant yi muy découvreur yi muy navigateur yi muy benn spécialisé bu mu doon ci àdduna nit xejj ca nit foor ca dafa wéet ci nit ñi fee di xalaat wala muy def ay recherche am wala muy def nga xam ne kon jaxasaw nit ñi day tardé nit loolu la ahlu tasawuf jiitu jublu ci buñ waxee al uzla ñi nga xam ne ñoo fi def lu ñu fi bàyyi nit ñi bi ci jariñu ci nit yi xam-xam yi adduna kese ñi ko def ñëpp dañoo euh, taxaw woon ak wéet sore nit ñi te wéet kat li tax ñoom dañoo am gis ndax sart nañ ci ay sart nee ñu bu mu fekk bi soxla la ndax boo dee médecin buy faj te médecin yoon daf la sant nga jaxasoo nit ñi di faj bu fekkee ne yow rek mën a jàngale xam-xam bi nga xam ne du ñu aajowoo nañ ko tere nañ la nga wéet beddi ko nit ñi bu fekkee ne tam yow yaay fi fi mën a jiite julli gi yoon araamalal na la nga dem def uzla da ngaa war a nekk ci kanamu nit ñi di leen jiite bu fekkee ne yow rek leen mën a waar di leen yee yoon araamal bu fekkee si jublu benn ku nit ñi xeeb leen rek na la nga wéet waaye bu fekkente nag boo wéetee gën a mën a jaamu yàlla salam yi da nga ko mën a wattandiku ndax doo jëw doo wax lu sa yoon newul nit ñi duñ la fàbbi ba nga fàtte yàlla te da bari ay xalaat yoo xam ne yii yu lay dimbali la di li ñeneen ñi si des di bind wala ngay bind wala ngay nit koo xam ne boo wéetee itam dana dana la dana la taxa sa jaamu yàlla la a sell doo ñamas la kenn doo sàkku ci kenn dara booba lañ la sant wéet nga xam ne kon lépp ñu ngi ko teg ci biir sharia ak sunna su ma istiqaamatan tegu ci fan imat xus la al istiqaamatu al sunna moom taxul ñuy wax kon lépp ngoog nga xam ne kon ñi wax salafiya ak naan tasawuf fee xamuñu dara tasawuf mooy yuqub lislaam tasawuf mooy yuqub lislaam ki ne ci tasawuf mooy ki nga xam ne mu tasawuf dëgg mooy nitu sunna ndax mooy ki nga xam ne mooroo yonent bi zahir ak baatin ndax buñ nee sharia rek ak tasawuf buñ leen boolewul day yëpp ñaar ñëpp dañuy yàqu ni ko imam malik waxee nee na képp koo xam ne def nga tafaquh mooy jàng nga fiq wa ci fee tasawuf nee na kooka faasiq la kenn du nangu seedeem koo xam ne kii da ngaa jàpp sax wut ci fële sharia maanaam wut ci fële fiq kooka zindiq la koo xam ne kii boole na tasawuf ak fiq mooy ki ñu war a roy imam malik bi nga xam ne mooy suñu ilimaan moo wax loolu kon imam malik yaakaar naa ne gannaaw moom moo jiit ngir mi moroomam yeneen yi jiite yeneen yi ngir xabala shafii imaamu shafii daf daan boof ci kanam annasikul badawi ak ashaybaanu rai di sukk ci kanamam ak xam-xam bu bari boobu bépp ndax kooka tasawuf bi ko yàlla jagleeloon nga xam ne mooy taqwal ilaahi zahiran wa batinan limam euh, Shafii ak limam Ahmad ibn Hanbal dañ daan ziyaare ji Ma'ruf al-Karxi te jàngul bariwul xam-xam amul xam-xam te moom dañ ko daan ziyaare yi nga xam ne tasawuf baa tax naka noonu limam Ahmad li muy bari xam-xam lépp bu daan jàngale ba gàtt abu xamsat al bagdaadi la daan wax ma taqul fi hada ya suufi yow suufi bi ana la wax ci bu nga xamee ne dem nan ba li ñu toxaloon ci yonent bi jeex nga xam ne xol bu leer rek mooy xam dëgg mu dem ci ahlu tasawuf ñoom la koy laaj nga ne kon buñ ne malik shafii abu xanifa ahmadu hanbal ñëpp mutasawif la la ñu buñ bëggee teqale tasawuf ak salafiyé te ñooñu ñoonu xamal salafiyé xamuñu tasawuf booba ak réer <coughs> tax am solo ñee bu ñu royee yonent bi jëf yi ci saahir dong la ñu roy ahlu tasawuf ñoo ko roy ci saahir ak ci baat ndax ñooy boole xol bu set boo xam ne kañaan nekku ca bëgg adduna nekku ca rëy nekku ca gis sa bopp nekku ca xam ne wulli nañu seen xol ba yooyu yëpp set ci ñoom ba nga xam ne nuru na yonent nuru nañu yonent bi ci ay jikko ñu soog koo ci ay jëf ñooñu ñooy ahlu sunna ñooñu ñoo roy yonent bi ñoo jaar ay tànkam waaye li nga xam ne kañaan dafa nekk ci ñoom bëgg adduna nekk ci ñoom bëgg daraja bëgg xaalis bëgg waxtaan añaane seeni moroom def lu nekk ci lu ba nekk seen xol bu ñu roy yonent bi roy gu superficiel roy gu satxi lañ ko roy ñooñu nekkuñ ci sunna ñooñu mënuñu leen a tudde ahlu sunnati ñu jàpp benn misaal rek ci tasawuf ak fiq boo kabare fii julli faqih bi daf naan la xabal ndox mu soppikuwul ci meloom fetliku soppikuwul ci cafkaam soppikuwul ci xetam boo ko xamee nga jàpp raxas sa cëri jàpp yépp na nga suturaal sa awra béréb bi nga taxaw di julli na laab li nga sol na nga jublu penku taril fatiha ak saar rakk bu nekk gannaaw ba nga defee kabaro armal foo war a yeloo yelol foo war a biral biral bu dee takk saan jullil ñeenti rakka ñoo xam ne ñaar njëkk ñi da nga koy biral boo jeex na bu fekkoon ne ba nga kabaree sa xel a ngi ci rey nit mooy yàlla sàcc lu résoudre say problème lu faj say mi nga xam ne war naa koo war naa war naa seet ndax balay dem ak sama xaalis yu yëpp nga xalaat ba sëlmal faqih bi du la ne mukk sa julli gi baaxul ndax xamu ca dara nitu tasawuf ki moo naan la njàpp ndox mi ngay jàppee ndox mi sémbal la tax ndox dafa am rawxaaniya mooy xëcc rawxaaniya doomu aadama moo koy dëgëral ba mu mën a teewlu bu góorgóor loolu bon bon cëri njàpp yi ngay raxas ñu di la wax ne mooy cër yi nga xam ne ci la la seytaane waroon a jaar boo ko raxasee da nga xatal duri su bërëb yi mu war a jaar boo kabare jublu penku kaaba gi ngay won kanam kaaba moo nekk si mooy alxajarul xam ne genn la bu ñu tabax ngir yàlla tax moom la ñu njëkk a bi ne signé nga ak boo xam ne moomatoo ci diggante bi ngay kabare ba bi ngay sëlmal dara lépp suñu borom nga kon boo xalaatee sax leneen lu bokkul ci julli gi tasawuf moo lay xamal ne diggante boobu kenn du la ko fay di ngay jàng alxuraan nga teewlu taxaw nga taxaw ci kanamu yàlla poids bu diis boobu di écraser sa xol bi nga tiit teewlu ba nga taxawee ci kanamu suñu borom nga xam ne mu wóor la ne mu ngi jàlloog yow ak say bon bon ak say ñaawteef say sàggante nga teewlu loolu lépp jàng fatiha nga xam ne fatiha taal nañ ko si julli bu nekk ndax li ci nekk bu buñ ko seetee ñeenti ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi su suñu borom rek ko moom moom nga ciy tagg di ko màggal di ko fooral muy alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahimi maliki yawmi diini xaaj bi ci tegu nga bokk ak suñu borom xam ne kon diggante boobu boole nga sa borom ak sa bopp ndax euh, relation bi nga am ak moom mooy yaakaar ko gëm ko di ko jaamu yaakaar lépp bi moo yow dong nga moom ko nga xam ne yaa ngi ma jaarale ci yoon wu jub bi nga xam ne mooy yoonu sirat nga xam ne boo sa jaaree ci yoon safara moo gën a jub yaa ngi mel ne melax nga xam ne dara du la lakk safara wi nga tiim doo ca daanu du ba loolu gi nga xam ne foofu li ngay fas ci diggante boobu mooy sàbbaal yonente bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen farlu ci bu ngeen di lu ko sàbbaal suturaal sa borom nga xam ne foofu màggu suñu borom gi akuk sellam akuk ak xar baaxam ak yërmande ji mu yërëm doomu aadama rek ngay xalaat boo diggante boobu euh, a jegee bi mu këppee jëm nga xam ni ngay teewloo ak yi nga fiy fas diggante xudu bi ak xusu bi ak tazallul bi ak màggu suñu borom bi ngay teewlu ak ñaan yi yooyu yëpp tasawuf moo lay xamal na mu demee nga xam ne am njàng la boo ko dee def di ko def nga xam ne tasawuf moo lay xamal ne boo bëggee mën a teewlu si julli da ngay faral a tàmm toog ci bërëb nekkuloo di julli waaye ngay xalaat xalaat yooyu boo ko tàmmee ba tàmm ko ba sa xol tàmm ko waxtu woo kabare rek xalaatu adduna dootu ñëw mukk ci sa xel da ngay daal di xalaat sa trayu bàmmeel xalaat sa taxaw sa waaye sa kanamu yàlla xalaat rocci roo xalaat ñetti fani bàmmeel ak laaj tooba yooyu yëpp ak jigi siraat yooyu yëpp ngay xalaat ak taxawaay bis penc ba loolu bu fekkee ne da tàggatu da nga entraîné sa ci di toog di xalaat yooyu la waxtu woo kabare julli dootoo ñàkk a mën a teewlu booy kabare yooyu day daal di teewlu sa bopp ba da ngay julli loolu tasawuf la koy xamal nga mu seet kon li nu fiq xamal buñ ci yemee ndax julli gi danañu jëriñ dara wala déet du ñu jëriñ dara du ñu jëriñ kon tasawuf moo nu xamal julli kon foo fekk kuy bëgg a teqale tasawuf ak fiq xamul dara fiq li tax mu tudd fiq mooy lan bu njëkk buñ ne fulaanun faqihun fi diine ku dégg diine la mooy ki nga xam ne xam na zahir ak xam ne xam na fiq xam tasawuf xam tawhid kooku lañ ñoom li ñu xamul dara dara dara moo waral ñu indi di poser question yooyu ak di suñu yooyu lënt waaye demeewul noonu loolu di ci def sëñ Tuubaa ci boppam buñ ci delloo li ñu tuddee al fiqhu fi diini moom la ko yàlla jox moo ko dégg ba noppi appliqué ko bu ñu seetee tolluwaayu jaar-jaar yi mu jaar benn bu ci nekk lu mu wax am na lu tax mu wax ko am na jaar-jaar boo xam ne ci la ko waxee la tax la xew ba mu wax ko yisaa daañu ko xam yisaa duñu ko xam yisaa dana ko wax yisaa du ko xam le waaye fu fi nekk rek daf fekk day am lu waral mu waxe noonu xam ngeen ni muy muy sëñ Tuubaa muy ñi nga xam ne jaar nañ ci yoonu tasawuf yépp dañu ne am nañ sëriñ ci tasawuf maanaam ci théorie maanaam nazariya li nga xam ne moom imaam Xasaali waxe ne bi mu see dee jàng tasawuf ci mi ngi ñëkk a tàmbalee ci mutaalaa muy yër li nga xam ne Abu Taalib bin al-Makki bind na ko ak li nga xam ne al-Qushayri bind nga xam ne ñu ngi ko soloo ci Junayd ak Abu Yazid Bistami ak ñi demee ne ñoom mu ne mu ba nga xam ne lépp loo xam man mën nañ koo xam ci mutaalaa xam naa ko ma xam ne nag gaañu day ñoom arbaabu axwaal lañu waaye duñu ah, ah, ah, du aqwaal wax jii du dara ci ñoom ay xaal la ñu amee te xaal bi dañ koy sàkku mu ni kon nag pratique bi mooy li am solo mu soog a dugg ci pratique bi loolu buñ ko seetee daana ko ndax sànq bi may wax ci tubaab li ñu tuddee al wala xaari xaalis yaakaar naa ko toppee mën na ngay ba mbir seet nañ ko gàttal rek dégg nga euh, tasawuf daal dañoo xamul mooy lan waaye définition bi ma joxe woon tasawuf bi dara dul sellal sellal sa jëf sellal sa diggante ak sa borom tasawuf mooy atte sa diggante ak yàlla na ngay war a sellal sa jëf loolu dong la ah, fiq nag mooy atte yi euh, julli farata la lu julli bi li ciy farata lii la li ci sunna lii la nii lañ war a def nii waaye ñoom sax boo leen laajee lu tax duñ ko xam buñ leen laajee ñoom fuqahaw yooyu atte julli li ciy farata yi ci sunna buñ leen lu tax ñuy julli la ko yi rakka di yenu yi rakka duñ la ko wax lépp luñ la ci leen ci laaj duñ la ko wax niñ ko toxale rek loolu foofu lañ ci yem te defe ne lii rek mooy xam-xam ba ku xam lu ëpp li ñu xam ñu ne tëralu ko ci xam-xam cosaan dëkk la sëñ bi am ci lu ma la bëgg a laaj rek waaye ci wéru xay rek laay laaj ci waaw waaw waaw d'accord dafa am maanaam maanaam loolu Mm-hmm. waaw waaw دليل ما ثبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفعي تزيين ما mbiccal la nga xam ne sabata sax ni lil musafi ñeel ku ñu rammuloo ka ci njëlbeen mooy ki ñu jagleel ashafaatul kubra ashafaatul kubra moo tax ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam yërmande képp ku yàlla bind la yéefar ak jullit ndax lu ko waral yomal xiyaamati ca taxaw bu ñu taxawee juróom fukki junni at jant bi lang bay laal bopp ñu seen yuur yi di xet te duñu dee ndax booba dee xëy na ndax dee ca ëfu bufte bu njëkk bi la dee la dee dee woon waaye nag bu ñu demee ba ñi nekk àjjana ñuy nekk safara lañ koy jëmbal mu nekk lu mel ne lu ñu tuddee xarum seereer miir bu gàtt bu séparé àjjana ak safara ci lañ koy tëral woo yontu yàlla yaxyaa mu amee paaka bu day nii mu ñëw woo waa safara ba ñu wuyu ko mu ne leen xam ngeen kii ñu ne ko waaw si boofuñ kooku musiba mi nu dal moo nu ko indil ndax bu nu deewul woon duñ ñëw ci mbugal mii mu ne waa àjjana ndax xam ngeen kii ñu ne ko waaw waaw kooku de yàlla na ko yàlla moo tax ñu ñëw ci àjjana ju tedd ju neex ji mu daal di ko ne deq ren bi pour nit ñëpp naagu ci ne dee dootu amati waaye dee ci ëpp buuf te bu njëkk ba ci la dee xewee woon bu keroogee nag ba taxaw euh, juróom fukki junni at yooyu ba yonent bu nekk ñu dem ca ne ko nga intervenir maanaam nga rammuñu ci kanamu suñu boroom ba mu àttee jaam ñi donte dañuy dugg safara sax moonu gën a lii nu nekk kenn ñëwewu la gëm lu dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo xett li ñëpp ak jullit ak bon xeetu yéefar bu mu doon gis boobu ba suñu borom àttee jaam ñi ñu jëm fa ñu jëm ñu ko toppee day gudd moo tax ñu ne euh, al mushatta mooy kañu rammuloo aw walan maanaam qabla ashufaa mu ne nag mbiccal bu ko arab waxee mel na ko am na benn mawdo maanaam xew-xew boo xam ne da nga cee war a wax nga nekk shaa'ir poète di waykat nga wax ci juróomi bayit beneen shaa'ir daal di ñëw def ko tasdiir maanaam yokk ci yokk ci leneen lu bari ñu ne zayyala fula ashaa'iru fulaani qasidata a fulaa qasidata shaa'ir fulaani loolu mooy ñu ñu xam ci tasdil loxatal tasdil mu ngi jëkk ci zeylu mooy mbicc mbicc xam nga ne mooy féete suuf mooy li yokk fii ñu ci jublu sulliwaat leeralaat ba jaam ñi xam ku xamul woon xam ku déggul woon dégg ku gisul woon gis li nga xam ne sax na ñeel ku ñu do ku ñu ku ñu ramuloo te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngëneel li ko suñ borom may suñ borom jox na ma secret bopp ma mën a feeñal ngëneel yooyu xëcc ko ba mu jege jaam ñi ba ko war a texe texe loolu nag mbiccal gi may mbiccal li nga xam ne moom lañu ñu jagleel rammukat bu mag boobule doy na ma ba sama ndeyjoor bii du fab gànnaay di aar boppam maanaam tagg gi may tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu waxee ne waxtu wu may tagg yonent bi damay jéggi yoonu gaa yu baax ñi dama koy taxañ ba dem ba loo xam ne lii masalan waaye yàlla war na koo liggéey ci fukki at ma liggéey ko ci genn guddi wala benn bés wala benn weer mooy bi mu wax ne tawaytu tariqa alqawmi waqta imtidaaxihi wali qad qada alxaajaat bi rawdi walbasti noonu nga xam ne bu dee tagg yonent bi suñu borom moom la ko jagleel lim ci mën a am mbindeef mënu ko ci am te mbindeef ko ci am te mbindeef dootu ko ci am ni nga xam ne noonu la koy taxañalee yoon yi nga xam ne ay jafeñ-jafeñ la te dafa gudd yàgg li xasaal yi wax ne kullama azama al matlubu wa sharafa sa'aba maslakuhu wa taala tariquhu wa kasarat aqabatuhu nga xam ne yoonu yàlla yu noonu la guddee ñu taxañal ko ko ci sababu tag bi muy tag yonante bi noonu mu koy xëccee ci muy dox dox bu gaawee noonu ba àgg ci boromam noonu la koy fegale lépp lu ñaaw ak lépp lu aay ak lépp pexem noonu wax na ko ci yeneen i xasida ci yeneen i bayt te te jiiru maa sabas bil mushafi wax naa yéen nii an azan ba kenn du ma lor du ma lore du ma défendre du ma défendre sama bopp ci gànnaay wala ci pexe lu yàlla wala laa difaawu laahi naas ba inna laa yudaafi an alladina amanu sakara ba dafa ñëwal daf koy ñëwal léegi mooy bi fadli man waada an yudaafi'a mu ko waxee ci nahju qadaa'il haaj زمام الوراء عصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك قال بالهني وصف dundee fi fa suñu boroom mu ngi sama loxo lu ma sàkk ci suñu boroom rek mu yomb moom jaam boo xam ne yaay gërëbu maanaam place yu xooliru yàlla ci jaam yi nga xam ne benn doomu aadama du am benn yërmande yàlla wala gërëmam wala genn may te jaarul ci sa loxo nga xam ne leer yi bëgg ci alxaqiqatu muhammad yi nga xam ne benn wàll yu attanu ko wala benn siddiq wala benn aarif billaahi ci yow lay jaar nga séddale ko jaam yi ci kenn ku nekk lam yeyoo ak na dëw koom toll ak na dara jaam toll boo xam ne benn xew-xew du xew ci adduna bi te du ci coobaral wala mu tàgg ko gannaaw ba mu nekkee coobaral yàlla jaam boo xam ne bu toogee ca diwaan ba xef sax benn xejju yàlla bu ko def ci lu dul ci ndigalam ragal nañ ñu rëcc sa ngëm jaam boo xam ne suñu borom xamal na la ne la yaa nekk ci kanam bindéef yi te yaa amee seeni nopp nit